baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim innani ana allahu laa ilaha illaa ana faabudnii wa aqimi alsalaata li dikri kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax fi nga xamante ne nii mooy ci fukkeelu laaya bi ak ñeent mu ne eh, mu ne innani muy wax seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam keroog bi nga xamante ne nii ci la di woo ci la ko ko dégg kat gis leer la nga xam ne mooy safara sa foofu fële tuuri Siina ba nga xam ne fa la ñëw dégg boroom bi kaddu gi nga xamante ne boroom bi tabaaraka wa taala di wax ak moom naan ko innani yaa Muusaa ne ko yow Muusaa yëgal ne man may sa boroom bi nga xam ne maa la yar maa la tette waaye maay ki nga xamante ne nii maa la dundal di la yar di la yar faxlan alayka summil sa dàll yi nga sol ndax kat fii nga nekk mooy alwaadil muqaddas tur xur wi nga xam ne dama ko ñoŋa dama ko sellal di tuwa mu ne te man maa la tànn kon nag déglul li nga xamante ne nii te jàpp te takk li nga xam ne moom lay wax yi ci yow mu daal di koy wax li ëpp solo lu ab jaam xam ci kaw suuf te war koo deewaale mun mm, ko inna nii yëgal ne dëgg-dëgg man mi ana allahu maay sa boroom de maay allah laa ilaha illa ana amul benn buur boo xam ne moom lañu war a jaamu ci dëgg ko dul du fa'buduni kon nag nag mu wéetal de fa aqimi salaata li dikri te ngay taxawal julli li dikri ngir di ma fàttaleku waxoon nañ la waaye wa aqimi salaata waaye na nga taxawal julli li dikri saa boo ko fàttee ba fàttaleku ko nanga ko taxawal nanga ko taxawal te loolu moom moo daloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni xadiis bi nee ci saxiix yi saxaaba yu bari nettali nañu ko waaye nga xamante ne nii keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu biddantee ànd ak saxaaba yi radiyallahu taala wa ardaahum nga xam ne dañoo biddanti ba naaj wi leen yee waaw loolu daa xew ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko defee moo tax borom bi tabaaraka wa taala vraiment daway saxaaba yi daal gàcc nga laamaa ngoom wallahi taala ñu borom moo leen tànn ñi nga xam ne da leen tànn daal uniquement ngir li nga xam ne mooy doxal diineem ji jottali ko mooy ne yooyu fii mu ne am na sëriñ bu ñu fi nettali ay taalibeem loolu ko dañ koy rusa wax dañ naan non lii moom am nañ keer sa nag mooy di wax naan sëriñ bi daa biddanti woon keroog même bu dee ne am jàngalee ngi ci du ñu ko def loolu nag saxaaba yi ñoom manuñu woon noonu yonent bi alayhi salaam ci boppam moo leen jàngal loolu ngir ñu transmettre ne fal yuballigh shahid nay jottali samay mbir samay wax samay xaal sama lépp ash-shahidu ki nga xam ne moo ko teew al-ghaib ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fàddu nekkuñu fi loolu man koo nettali ndax saxaaba yi ñoo ko nettali ci loo xamante ne moom moo leen ci yar digal leen ko sant leen ko ndax lool njàngale la moo xamante ne nii dafa war a agsi ci ñoom ñu daal di ñu koy agsil yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi fan lañ jóge woon loolu taxu fan la fiddante bi amoon waaye mooy ne ba fa jóge benn xare bi ñuy dëpp gaa yi léegi ñu ñëw dox dox yu netti ba fajar gi mooy li ci desoon bariwul yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag nit ñi sonn ne dañoo bëgg a dallu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ah bu boobaa kon il faut mu am koo xam ne moom moo ñuy saytul fajar gi mooy koo xam ne du nelaw moom du nelaw après ngir ndax fajar gi soreetul bu ñu fi nelawee ñun ñépp boo mayul du ñu yeewu léegi kon na am koo xam ne day toog daal di xool fajar gi mooy toog daal di naafila ba fajar gi bu jotee mu yeeñu Seydina Bilal radiyallahu anhu ne man maa koy def léegi nag Seydina Bilal bi nga xam ne ci la toog ñépp di nelaw mu toog ba fajar giy jege mu jekki wéer bu ne xaaral ma wéeru rek bi mu wéeroo toog wéeru kaffaar tamit daal di nelaw ba noonu ba ni nga xamante ni nii jant bee leen yee ñoom Seydina Omar Seydina Abu Bakar moo njëkk a yeewoo ñoom Seydina ibn Husayn radiyallahu taala anil jami' Seydina Omar yeewu bu mu yeewoo xool ne eh, ñu ne eh, ñun de dañoo biddanti gis yonent bi alayhi salaam a ngi tëdd di nelaw léegi nag. bon ak saxaaba yu bari Seydina Omar ne xaaral man xam naa ni may def nekk ci wet yonent mi alayhi salaatu salaam di wax di sikkar di def ay alkaar di ay allahu akbar allahu akbar ay loolu la doon wax ba yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jóg ndax loolu xamoon nañ ne loolu lañ koy yeewe mooy da amoon yonent mi alayhi salaatu salaam ay nelawam moo te mooy ci wax yu la nekk kon nag du ñëw di koy fëkk fëkk bëkk lay sar sam jógal jógal jógal jógal déedéet ñoom doonu ñoon doxale noonu te Seydina Siddiq mi nga xam ne bokk na njëkk a yeewu moom yeewu ko de dafa yeewu toog moom toog waxul dara parce que ci teggin ñu rëy <laughs> léegi nag Seydina Umar moom xam na ne kon naa naay wax allahu akbar rek di wax yooyu yonent bi alei salatua salaam mooy bu ko déggee dina jóg léegi nag ci la Seydina Siddiq loolu moo tax réveil yi gën mooy di réveil boo xam ne da lay tut fàttali borom bi tabaraka wa taala ci allahu akbar allahu akbar comme ay nodd wala yu mel noonu musique la loolu moom daa nekk loo xamante ne musiba la ca nit ka waaye it bokk na ci yi nga xamante ne ñooy yi gën a baax te yonent bi alayhi salaam looloo ko doon yee mooy as-saa'ihu comme ni mu newee ci saxiix yi mooy a saaihu nag waxuñ la yuuxukat benn waaye bu taxaw fee naan non non non as-saa'ihu mooy ganaar gi voilà ganaar gi yonent bi alayhi salaam ganaar moo ko doon yee loolu moo tax nit ki ak léegi suñu téléphone yi ñu mel baax na lool ngir doxal sunna nga ut réveil boo xam ne mooy sabum ganaar sabum ganaar ngay def mu lay yee loolu boo ko defee des tëy kooku roy ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mooy affaire boobu bi ñu bindantee nag Seydina yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu yeewoo neewul Seydina Omar jànniwu kii Seydina Bilal woy Bilal yow yow yaa tax ay kii gàññu ko defu ko dara dafa ñëw rek ne ah yaa Bilal ah Bilal yow de yaa ne woon yaa ñuy yee bilaal ne koy ah yonent bi alayhi salaam ah li ma li leen jàpp moom ngeen nelaw loolu kese ma jàpp de mu ne ko leen garaawul léegi nag jóg leen ñu dem ñu daal di jàpp toxu fi nga xam ne fa lañ newoon daal di avancer tuuti daal di julli foofu li nga xam ne mooy fajar julli ñaari rakkaay fajar ñaari julli ñaari rakkaay suba loolu ñu xamee ci ne kon nit ki bu dee daa nekk koo xamante ni nii dafa yeewu biddanti yoo xam ne nelaw yu mu tay xam nga fii tayuñu ko mooy ne koo xam ne moo nga ne nit yow boo xamee ne boo nelawee boo mayu doo yeewu nga ne nit na la yee wala nga def sa réveil voilà loolu la mais ay nelaw yoo tey yow boo waree xëy du lundi au vendredi fa ngay liggéeyee mooy da ngay def sa yi di yeewu 6 heures wala 5 heures du matin léegi nag yow bu dee samedi ak dimanche mu leer na la liggéeyoo sam réveil bi doo ko doo ko kii doo ko sax régler kooku moom loolu day wan ne vraiment lool lenn rek lay wane mooy kii fi xam ne noonu la ko julli kii julli du dara ci moom te loolu walla iyaazu billaah loolu gàtt bu rëy la ci ab doomu aadama rawatina koo xamante julli boo xamante ne nii yow noon nga mel julli yow boo waree liggéey jaral na la bu dee sa programme liggéey moom 5 heures du matin la la fa war a fekk quatre heures du matin nga daal di def sa réveil boo waree jàngi école nga def lu ne boo waree dem lycée dem collège nga def fajaru ñu fekk la ci fajar yi ngay deel a xëy di dem laata ñuy nodd am na yoon dañuy dem ba àgg seen école dégg ñuy door a nodd fajar yow loolu jaral la ko bu dee samedi ak dimanche wala jour bi nga xam ne onze heures nga wala li nga war a dem école wala treize heures walla quinze heures sa réveil sax doo ko régler kooku loolu day wane ne vraiment kii jullit du dara ci moom mooy vraiment te képp ko doyadal julli lu ko gën a suuf te lépp loo xam ne du julli mooy ci suufu julli nga nekk kooku loolu lay gën a doyadal comme ne ko Seydina wa Mawlaana Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di woon waxe kon yonent mi alayhi salaatu wassalaam jànniwul Seydina Bilaal léegi nag ñu julli ñu ñëw après am ci saxaaba yi ñoo xam ne radiyallahu mooy mbir mi daal xawoon na leen a metti daal lu fait que ah ñun ñoom biddanti nii yonent mi alayhi salaatu wassalaam neen xanaa nekkuma ci yéen koo xamante ne mooy royukaay bu gën mag ne leen man naama ani salaati aw nasiyaha fal yusalliha mata dhakaraha ne kooku afala kafaarata alay illa dhalik kon nag mbir maa ngi noonu yonent mi alayhi salaatu salaam ne man naa ma jox ñu jàngal leen waaye jàngal ñu ñun ne man naa ma ani salaa képp koo xam ne dafa nelaw ci nelaw yu mu programmé wul tey ko mooy nga veillé ba heure bu la neex te yow xam nga ne suba na nga yow suba liggéey woo nga fajaru yëpp guddi yëpp nga naan kon meew di waxtaan ak say gaay bàyyi bañ ne une de temps wala deux heures de temps des ci julli fajar nga dem tëddi te amoo réveil wala set teg boo xam ne ngir rek dalal sam xel la mais leer na ne doo kooku moom yaa ko tay mu ne képp kon koo xamante ne nii nasiya dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli weesu kooku fal yusalliha na ko julli rek mata zakaraha saa bu ko fàttale koo rek mooy saabu bu yeewoo xelam dem ci mooy na ko julli loolu mu ne kooku amul waxtoom foofu la waaw te kooku amul benn kafaara amul luñ naan ko boo yow léegi nag di nga réparer li nga defan ah parce que julli ji dalaa raw quand même fayal def lii waaye defaat li mën a déedéet kooku du du ko war ci moom lu dul rek mu fay ko noonu ba pare ne jàng saar bi ne wa aqimi salata li zikri mooy bu xaaj salaa ndax borom di nee na taxawalal julli zikri yi ah amoo tax imaam zuhri doon li zikra waaw mooy ne saal saa boo ma fa saa boo ko fàttale ko boo ko fàttee rahmatullah alayhi boo ko fàttee rek ba fàttale ko ko nanga ko taxawal amul waxtu wi dañ koy tere ku ciy naafila ak yooyu loolu naafila lañ la wax ne julli farata saa boo ko fàttale ko ne eh man de julliwu ma woon tisbaar ndekete te yow tàkkusaan bi mooy ne mooy après yow bi nga jullee tàkkusaan ba pare amul ñu naan ah non non non julli tàkkusaan après tàkkusaan dañuy tere ku fi naafila dañ ko fi julli dañ naan la loolu julli naafila la mais farata amul waxtu wuñ naan dañ koy tere mooy saaboo ko fàttale ko même bu dee waxtu yi ñuy bañ ku ci naafila la dañ koy ciy julli ndax loolu farata la ndax lan suy comme li yonente mi alay saatu wax wa aqimi salaata li zikri comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxe fii kon ñu continuer suñu borom ne inna saata atiyatun akaadu fiya mu ne inna saata dëgg-dëgg saa dëgg-dëgg yawmal qiyam aatiyatun aji dikkale de akaadu tuuti kon rek wax fii haa ma daal di koy nëbb li tuj saa ngir ma nekk koo xam ne damay fay kullu nafsin bakkan bu bi ma tasaa ci la nga xam ne moom la doon jëf fii ci àddina mooy ne àddi mu ngi noon lu tax borom bi naan lu dee des mën a bëgg ngir nit ki nit ki jaam bi daal di jël ay matuwaayam waajal boppam xam ne bés bu rëy googu nga xamante ne nii kon buy ñëw lu ëpp ci nit ñi bu leen di dikkal da leen di bett comme lim ko wax ne da leen di dikkal du leen dikkal lu dul baxta lu dul ci loo xam ne ci mbetteel la kon nag mu ngi noonu de mu ne falaa yasuddannaka kon nag gis nga programme bii mën a tegal muy dërëlin wii soobuwun wii muy lan jaamu sa boroom wéetal ko moom mi nga xam ne laa ilaha illaa hu mu ne kon kooku fan bu du nii kooku illaa ana amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul moom kon wéetal ma te jaamu ma te loolu nag noo koy jaamu mooy mbooleem lim digal ci ngay nekk ne kon nag programme boobale lay wax li ci tegu loolu la ñuy gis inshaa allahu taala ci jotaay bii ni ñëw wallahu taala